amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-hujjatu al-alam abu zakariya muhyiddin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi lbab sadisi wal-ishriin wa an abi bakrata nufay' bni al-haaris radiya allahu anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna az-zamaana qad istabaara ka hay'atihi yawma khalaqa allahu as-samaawaati wal-ard as-sanatu ithnaa ashara shahran minhaa arba'atun hurum salaasum mutawaaliyaat zul qaada wa zul hijja wal muharram wa rajabu mudar alladii bayna jumaada wa sha'baan wa rajabu mudar alladii bayna jumaada wa sha'baan ayyu ayyu shahrin haazaa qulnaa allaahu wa rasuuluhu a'lam فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة الحرام qulnaa balaa qaal fa ayyu yawmin haadaa qulnaa allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam a'lam fasakata hattaa danannaa annahu sayusammiihi bighayri ismihi qaal alaysa yawma an-nahr qulnaa balaa qaal fa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa a'raadakum alaykum haraamun ka hurmati yawmikum haadaa fii baladikum haadaa fii baladikum haadaa fii shahrikum haadaa wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'maalikum alaa falaa tarji'uu ba'dii kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd alaa liyuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib fala'alla ba'da man yuballighuhu an yakuuna aw'aa lahu min ba'di man sami'ahu fala'alla ba'da man yuballighuhu aw an yakuuna aw'aa lahu min ba'di man sami'ahu thumma qaala alaa hal ballaghtu alaa hal ballaghtu qulnaa na'am qaala allahumma ashhad muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy wax kon ci buntu bi ñu nekk ba ba léegi di e, vingt-sixième bi ci tool bi garab gi e, chapitre vingt-six bi nga xam ne mooy ñaar fukk ci toolu ni ñu sell ñi radiyallahu anhum wa allahu minhum amin ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ hadith Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma bimu naan yonent bi saa al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa mu doon xadis numéro deux cent onze ñu gisoon tegoon ci xadis numéro deux cent douze ah bi nga xam ne ba léegi ci moom la ko al imam jële woon ba léegi muy ibn anhuma abdullah im naan kaana ala saqali nabi rajulun yuqaalu lahu kirkira wala karkara waaw nekkoon na ci jabootu ñi nga xam ne mooy ñi ànd ak yonente mi alayhi salaam waajuñ doon wax naan kirkira wala karkara gisoon nañ lool walillahi alhamdu wal minna tey ñu àggale ba léegi ci buntu bi nga xam ne mooy tere tahrimu zulm tere tooñ wal amr bi raddil mazalim ak digle ñi nga xam ne mooy gi borom bi digle ñuy delloo tooñaange yi eh, xadis bi ñuy gis tay nag mooy xadis numéro deux cent deux ne wa abi bakra mu koy jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abi bakra abu bakra ah moo doon dakkantalam mais ni tuddoon moo doon nufay ibn alxaaris yi ah eh, muy nufay di doomi alxaaris radiallahu taala anhu muy Abu Bakra Nufay ibn al-Harith ibn Kalada ibn Amr ibn Ilaaj ibn Abi eh, Salima am nañu eh, moom mi Abu Bakra eh, am ñu naan nag ah, Nufay ibn Masruh ah am ñu ne Mas ibn Masruh la ah Nufay ibn Masruh am ñu ne Nufay ibn Masruq waaw gis na Imaam An-Nawawi dana Nufay ibn al-Haaris te loolu mooy li gën a siiw euh, gisoon nañ tarjamaam ci lu yaatu ci siira bi walillahi alhamdu wal minna bu bokk saxaaba yi nga xam ne dañoo tuub keroog xisaaru Taa'if yi yonent mi salaatu wa daal di wëree ndombo ñi nga xam ne ñooy waa bañ dawee jóge Hawaazin ak ñoom waa Hawaazin ca gazwatu Hunayn moom ci jamono yoo yële ci la tuub moom Seydina Abu Bakra ibn al-Haaris ibn al-Haaris radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw j'espère que baat bi dina continuer va tenir insha allahu taala ah waaw waaw fay fay fay profiter baalu la àq baal nañ la baal nañ leen àq yal na leen borom bu boole nal nañu bo yàlla boole jéggal ah fay yaakaar naa ne xar bi moom mbëkku la <laughs> loolu laaj bu xaw a yàqu lay niru na yow moom <laughs> ci dañ la la xar mi <laughs> baal ñu àq rek ma sha allah kon euh, ñu nekk ci ayaamu tashriq ah. ci waa Makka ak ñi tabaski woon àllarba euh, tey la samedi tey mooy samedi jeudi vendredi samedi mooy dernier ayaamu tashriq bu dee ñu tabaski ñi nga xam ne mooy euh, alxames euh, tey mooy ñaareelu fan ginnaaw bisu tabaski walillahi alhamdu wal minna mu ne wa an abi bakra muy jël kon seyna abu bakra Nufay ibn al-Haaris radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kene moom de nee na inna az-zamaana qad istadaar inna az-zamaana jamono ji en fait lii nii ci xutba yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam xutba woon keroog ca aj ga ci ajam gi aju tàggatoowam gi bokk na ci xutba yam fa defoon muy xutba bi nga xam ne bésub tabaski bi muy eh, yawmu nahri ci la xew ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon def mu ne kon inna zamana dëgg-dëgg jamono ji qad istadaara wër na waaw wër na def na wër na wër na wër na lan ka hayatihi comme na nga xam ne noonu la meloon yow ma keroog bi nga xamante ne bés ba nga xam ne xalaqa allahu samawati wal ard ba boroom bi bindee asamaan yeeg suuf waaw jaaraat na yoon dinañ ñëw ci loolu dinañ ñëw ci lan moo tax yonent bay saasaam di wax li ak lii muy wax mooy lan nañu firi affaire yi bar noonu ba jeexal ko après ñuy ñëwaat insha allahu taala yàggoon nañ ci ci siira bi de kii bii nii ah keroog maa ngi la naan ah <laughs> yow xam naa dégluwoo siira bi maa ngi la naan eh, aju yonent bi alayhi salaatu salaam niñ ci yàgg yàggawuñ ci dara ci siira bi naan même miraas mi sax mais dañ naan la miraas mi sax fan la jóge lu dul ci siira ci kii bi la jóge woon ci aj gi parce que keroog eh, ci xutbaay aj gi eh, Amr ibn Xaarija moom moo ne yonent bi alayhi salaam keroog xutba na ne inna allaha tabaaraka a'ta kulli dhi haqqin haqqahu min al-mirath waaw keroog ci xutba yooyu ci la ko waxe woon niñ ko gisee ci la ñu ne xéexée miraas da wax dëgg bokkul woon nag ci li nga xam ne moom bokkoon na ci programme bi quoi ndax lañ ne woon masala bu ñuy mujjee def moo doon masala mu jëm ci aqiqa nu ñuy tudde doom ak yi jëm ci yoo yële waaye bi ñuy ñëw ba ci siira bi noonu bi ci aj ba tudd loolu na <laughs> tey dañuy def mënuñoo def neneen <laughs> mënuñoo def neneen lu dul yeneen ma lay saab saab nee na borom bi jox na ah, boroom xaq ju nekk xaqam ci miraas ah est dañuy bàyyi noonu <laughs> te nag li ñu baaxoo mooy mbir yi fu ñu ci taxaw dañoo war a togg wuy ju mu leer <laughs> yu mel noonu mbokk ak mbokk ma doom beeg sax am mbokk doon ko laaj waaye xalaatuñu woon sax def ko ca biir siira waaye daal noonu la mooy loolu ci ci ci ci aj ji la woon sax <laughs> ca la jóge woon <laughs> voilà moo ci gën a gudd ci lépp masalaay aj ji ndax miraas mi ci masalaay aj mi la bokkoon walillahi alhamdu wal minna kon nag xutba bi ci xutba yooyu la woon dina ñëw kon mu ne inna zamana gis nga jamono ji qad istadara wër na ka hayatihi comme na mu meloon Ah. yow ma bés ba nga xam ne xalaqa allahu samawati wal ard la borom bi bind asamaan yeeg suuf mu ne as-sanatu at am at isna ashara shahran gis nga l'année dafa composé wu dafa làmboo fukk ñaari weer minha bokk na ci fukk ñaari weer yoo yële nga xam ne mooy làmboo am at arbaatun xurum ñeenti weer yoo xam Euh, fukk ak ñaari weer ah minaa bokk na ci fukk ñaari weer yooyu la am na ci seen biir arbaatul xurum ñeent yoo xam ne borom bi moo leen def sanctuaire moo leen ormal waaw moo leen def ñu nekk ay weer yoo xamante ne ñoo gën a màgg ci yeneen weer yi waaw borom bee def ñu nekk des mois sacrés yoo xam ne weer yi weer bu yàlla def sacré na waaye weer yi lim ci dëxëñ ci sacralité def ko ci gay ngëneel dafa ko ceeneen weer yi hein nga xam ne daa am yoo xam ne day daa am yuñ leen ci yuñ ciy aaye yoo xamante ne nii bu weer yi ndax seenu màggaay fa yàlla moo tax mu ne yenn yi bu ko ci kenn def waaw arbaatun xurum mu ne salaasun ñett yi ci ñeent yoo yële mutawaaliyaat dañoo takkaloo waaw ñett yi dañoo takkaloo ñooy des mois successifs lañ mooy yan mu ne Zul Qaada dañuy wax Zul Qaada di wax Zul Qaada Zul nag moo gën a siiw waaw Zul Qaada arab yi moom lañ gën di wax mais euh, Zul Qaada tamit loolu euh, luga la waaye lugatun boo xam ne qalila bu ndaw la waaye euh, ku ko wax it kenn new ko eh, eh, eh, sawaay yow looy wax nii Zul Qaada Zul Qaada ay dañ koy wax moom mais euh, euh, bu bu la bële boo siiw mu ne kon bi njëkk mooy dul qaada wa dul xijja ak dul xijja waaw wa dul xijja xam nga dañuy wax sa dul xajja mais dul xijja it mooy li siiw mooy li gën siiw beneen bi comme liñ wax fee rek ci qaada qeeda mais qeeda mooy langue bu gën a tiiw tuuti bële moo gën a qaada moo gën siiw bii xijja moo gën a siiw xajja moo gën a néew waaw <laughs> mu ne kon ñaareel bi mooy wadul xijjata mooy weer wi nekk nii di weeru tabaski wal muharram ak muharram mooy premier weeru at atu jullit moom lañ naan weeru tamxarit ci wolof ñetti weer yii weer yu yàlla xormal la yu sàkkare lañu yoo xam ne dañoo takkaloo zul qaada zul xijja mu muharram ñoom ñoo taqaloo mu ne beneen bi mel nañ ko beneen bi nag mooy ñeent nga wax mu ne wa rajabu mudar bi nga xam ne mooy rajabu mudar rajab ba nga xam ne waa mudar moom lañ leen xame waaw alladi ba nga xam ne bayna jumada wa sha'ban wa sha'bana sank sha'ban sha'bana <laughs> nekk diggante jumada mooy jumada bu mujj bi ndax ñaari jumada am jumada al kenn du wax jumaadal awal loolu nga gis yenn calendrier yi wala ñi nga xam ne dañoo francisé de trop jumaada féminin la <laughs> mu ngi mel nga naan euh, mar'atu mar'atun jamilun fii mu ne boo jàppee ne damm naa yàq rek bi ma nee mar'atun jamilun boo fi nee jumaadal awal yow tamit xamal ne yow damm nga yàq <laughs> waaw jumaadal uula <laughs> voilà ndax féminin la mooy jigéen la féminin la accord bi daa war a nekk. amul jumaada saani no de jumaada saaniya jumaada al-uula jumaada saaniya ndax eh, yooyu féminin lañ donc jumaada al-awwal ah jumaada eh, as-saani déedéet as mooy bu la nee rajabu nag dina ñëw lan moo naan ko ñu koy askane la waa mudar naan rajabu mudara rajabu waa mudar alladhi ba nga xam ne bayna jumaada wa sha'baana muy eh, loolu yeneen tubaab yi saa saa di parce que tax mu ne mu dar parce que dafa am arab yi ñeneen ñoo xam ne du rajab bii lañ doon jàpp rajab waaw waa mudar nag bi ñuy doon wax rajab boobu mooy bi jaar yoon moo tax mu ne mooy pour la leeral leen fa fa mu situé wu ci weer ci at mi mooy rajab ba nekk diggante lan diggante euh, jumaada muy asaniya wa sha'ban ak sha'ban muy weer wi jiitu weeru koor lii mooy ñeenti weer yi kon ñeenti weer yi mooy lan zulqaada zulhijja muharram ak rajabu mudar ñett yu njëkk yi dañoo taqaloo bii nag taqaloowul ak ñoom waaw ndax mu nga nekk ca diggante jumaada thaniya ak sha'ban mu ne léegi bi mu waxee lool mu ne ayu shahrin hada yonent ma sa sam daal di laaj ab laaj ayu shahrin hada ban weer moo nekk nii qulna sahaaba yi sayna Abu Bakra nee na ñun sahaaba yi ñu ne radiyallahu anhum allahu wa rasuluhu a'lam yàlla de ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam alam ñooy ñi xam dëgg-dëgg fa sakata yonent bay saa saam noppi mu ngi xutba ñépp ne tek hatta zananna annahu sayusammihi bi ghayri ba ni nga xam ne ca la ñuy jàpp ne ah ñu yaakaar ne foog ne hé yonent bay njortu ne mbaa du tuddee du wax beneen bés ah beneen weer bokk bu wuteeg weer wi ah est-ce que du ko tuddee beneen weer wuuteeg zul hijja zul hijja waaw qaala yonentu way saa saam nag bàyyi bi après mu ne alaysa zal hijja est-ce que weer wi ñu nekk nekkul zal hijja boroom euh, war ma gu rëy gi ñi xam ne ci la nit ñi di jubloo ca euh, néegub yàlla ba ngir aji def fa ay aj yu am solo qul naa balaa nee na ñu ne ko balaa aha kay qaala ayu baladin hada yonent waaye saa saam nañu ayu baladin hada waa ban dëkk la nekk nii waay qul naa ñu ne allahu wa rasuluhu a'lam ñun yeneen sahaaba yi ñu ne allahu yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi kat sallallahu alayhi wa sallam a'lam ñooy ñax fa sakata yonent waaye saa saam noppi ñépp ne teg hatta dhananna alhamdulillah ba ñu njort na annahu sayusammihi bi ghayri ismihi ba ñuy njort ne jàpp ne ah te mu tudde ko tur bu muy dëkk bi ñu nekk qaala ci la waxe nan ne moom alayhi salatu wassalam alaysa albaldata alxaram mu ne alaysa ndax nekkul dëkk bi albaldata alxaram dëkk bi nga xam ne moom la boroom bi ormal est-ce que nekkul la ville sainte la ville hautement sacrée qul naa ñu ne ko bala ah kay muy makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima qul naa ñu ne ko bala ah kay qaala fa ayyu yawmin haada mu ne ban bés nekk nii bés bi ñu nekk mooy benn bés qul naa ñu ne allahu wa rasuluhu a'lam allahu yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi kat sallallahu alayhi wa sallam a'lam ñooy ñi xam fa sakata mu noppiwaat hatta dhananna ba nañuy njorte annahu sayusammi hibi ghayri ismi na dina woowe bés boobee beneen bés bu wuteeg mi mu doon qaala alaysa yawma nahr moo ndax lii nekkul bés bi nga xam ne mooy bés bi ñuy loj gëléem yi moom la ñuy wax bésu tabaski ci ñun ah ndax loj ñu fay loj ca Mina yu bari nga xamante ne nii mooy gëléem yi bésu aj gi bés ga nga xam ne ujaaj yi ca la ñuy lojee seen gëléem yi ak seen fay eh, eh, eh, rendeeg yooyule mu ne ndax du bés booba bés bi ñuy bés loj bi ah qul naa ñu ne ko balaa ah kay qaala mu ne léegi loolu lépp tawti la tawti a la woon mooy am mbëmbëstal la woon aw aw laytaay la woon lu yonent la saa saam doon laytaayal waxam ji mu leen di wax ba léegi bul fàtte na ñu ngi ci bunt bi nga xam ne dañuy xaraamal tooñ ak digle li nga xam ne delloo tooñaa ngay te tooñ wax nañ la dina nekk ci alal dina nekk ci der dina nekk ci deret waaw yooyu yépp nit ki man nga ko cee tooñ kon nag mu ne lim leen waxee lii lépp nag mu ne leen ah fa inna dimaakum gis nga seen seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi wa a'raadakum ak seen réputation yi muy seen der yi aleykum xaraam dafa xaraam ci yéen ku nekk ci kii ci des yii bu fi tudd xaraam na ci yow deretu sa mbokk xaraam na ci yow amoo droit di ko tuur alalu sa mbokk xaraam na ci yow mooy sacré la waaw borom bi da ko ñoŋal amoo droit di ci laal loo xamante ne la moom joxula ci ndigal wala amoo ci droit wa a'radakum seen der yi seen réputation yi manoo ñëw di wax ci deru nit lu la neex wala di wax ci lu la neex parce que sa frère la parce que sa xarit la déedéet amoo ci droit loolu lépp xaraamun aleykum dafa xaraam ci yéen ka xurmati yawmikum hada comme ni seen bés bii di ngeen ma wax léegi mu yawmun nahri ni ngeen ko warmaale mu sacré ba ngeen xam ko mu nekk lu am orma fa yàlla na muy am orma foofule seen deret yeeg seen alal yeeg seen réputation yi di seen der yi ñoo ne la amee xorma bal moo këpp xorma comme nañ ciy taxawee léegi taw ti jundoon nañ ko fi fii baladikum hada waaye ci seen dëkk bii mooy ni seen dëkk bi amee sacré nag sacralité muy màkk gii ni ngeen ko wormaale ba waxoon nañ la nit ki day gis ki rey baayam sax du nekk màkk du ko laal day bàyyi bu mu génn ni muy amee ma nag li ma leen tuddal léegi seen deret yi seen alal yi seen réputation yi di seen der yi moom itam daa am orma comme seen dëkk bi fii sharikum ci seen bés bi mooy bés yi Bakka ci Makka ci woppam dafa am rawatina nag bés bi nga xam ne mooy bésu aj gu mag gi yawmul hajjil akbar bés bi ñuy loj xara euh, gëléem yi ah waaye ah weer wi ni am am solo yëpp mooy bés bii moo ki gën a màgg fii baladikum hada waaw yow yawmikum hurmati yawmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada waaye ci seen wi koy ormaale waaw balu xare du ngeen ko ci def deretu nit ñi alalu nit ñi réputation nit ñi am nañu sacralité boo xam ne minimum bu tolloog ñoom te sax moo ko waaw moo gën am orma fa yàlla que waaw mu ne nag alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee na fala tarji'u yonent bi sallallahu alayhi ne bu leen dellu ba'di sama gannaaw kuffaaran ay yéeféer yadribu di dóor ba'dukum leen ci yéen riqaaba ba doq ñeneen ñi maa ngi leen di artu de alaa waawee alaa maa alaa alaa yë yëg yëgale la li yuballigh na jottali ash-shaahidu ku fekke sama wax jii ma wax waaye du discours bi de sama njàngale képp koo xam ne agsi na ci yow na ko jottali al-ghaa'iba ki nga xam ne da koo fàddu nekku rawatina lii ma wax ci ormaay deret yi ormaay alalu nit ñi ormaay réputation nit ñi muy deru nit ñi waaw képp ku dégg sama jote sama sama sama sama discours bi na ko jottali Allahu akbar Allahu mu ne fa la'alla na amaana ba'da man yuballighuhu amaana kat ñenn ñoo xam ne dañ leen koo jottali an yakuna kañu jottali sama wax aw gina takk gina xam gina takk maanaaya lahu min ba'di man sami'a ci lenn ñoo xam ne ñoom dégg nañ sama wax ñoo xam dégg nañ sama wax jottali ko ñoo xamante ne nii yàlla may na leen ci ak dégg-dégg boo xam ne ñenn ci ñi ko fekke woon ñoom amuñu dégg-dégg gu kawe goo goo gële summa qaala ginnaaw bi yenente mi alei salaatu salaam nee na ginnaaw bi qaala mu ne alaa hal ballax alaa waawee alaa yiwu ngeen ma yëgal leen alaa nee hal ballaghtu est ce que jottali na waaw est ce que jottali na qulna seen seen Abu Bakar nee na Abu Bakra <laughs> Abu Bakar de Abu Bakra Nufay ibn al-Harith waaw radiyallahu ta'ala anhu at-Taifi at-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne ñu ne ko qulna na'am ñu ne ko ah kay mu ne allahumma ashhad waaw yonent bi alei saatu salaam ne allahuma eh, sama borom ishhad kon seedeel waaw kon seedeel ah kon mu waxaat ko ne alaa hal ballat alaa hal ballat ñaari yoon qul naa naam ñu ko waaw dëgg-dëgg jottali nga qul naa waxee loolu mais allah qaala mu ne allahumma shad borom bi eh, seedeel hadis bi muttafaqun alayhi lama al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaji al Qushayriyu an-Naysaabuuriyu rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokk solo waaye est ce que ñoom rek ko solo dañ naan la déedéet seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo na ko noon al imaamu Abu Daawuud as-Sijistaaniyu na ko imaamu Nasaa'iyu ak al imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñëpp daal dinañ koy solo al imaam al-Buxaari rahimahullahu taala moom ci fukki bërëb la ko indi Allahu akbar fu mu ko ñëpp indi ci téere bi mooy ci kitaabul ilmi baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam rubba muballighin aw'a min saami' waaw ci buntu téere xam-xam bunt waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne rubba amaana muballighin koo xam ne dañ koo jottali sama wax awaa moo takk maanaa ba ah maanaa min saami' koo xam ne dégg na ko directement foofu la ko njëkk indi fi mu ko mujjee indi nag ci téere bi wax naa la fukki bërëb la mooy te kitaabu tawxiid baabu qawlillahi ta'aala wujuuhun yawma'idin naadira ila rabbiha nazira ca téerép wéetal yàlla buntu bay wax waxu borom bi tabaraka wa taala wujuhun ay xarkanam yawma idin bu korogee yawmal qiyaam day leer nañ ila rabbiha ca boromam nazira lay xool jëme imaamu muslim rahimahullahu taala moom indi ko ci kitaabul qasaama wal muhaaribuun wal qisaas kon nañ ñëw al imam al Bukhari rahimahullahu taala kon nañ gis rek benn mooy fi mu ko njëkk indi njëkk indi waaye euh, foofu euh, xaw ko guddal tuuti voilà euh, xaw ko guddal tuuti nañ ñëw ci kitaabul maghazi voilà kitaabul maghazi foofule <laughs> moom al imam al Bukhari baabu hajjatil wadaa voilà buntu aju tàggatoo gi mu ne haddathani Muhammad ibn al-Musanna mu ne haddathani wa haddathana mooy man la ko nettal kan sama sëriñ bi ne Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi moom mooy az-Zamin ah, Abu Musa al-Anazi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddasanaa Abdul Wahhab mu nekk ñu ne mooy Abdul Wahhab Ibn Abdil Majid Ibn Salt rahimahullahu ta'ala muy Abdul Wahhab as-Saqafi al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddasanaa Ayyub mu nekk ñu ne mooy Ayyub muy Ayyub Ibn Abi Tamim Kaysan as-Sikhtiyani Abu Bakr moo doon dàkkantalam al-Basri as-Sikhtiyani as-Sakhtiyani radiyallahu anhu an Muhammad moo ko jëlee ci Muhammad bu ñu nee Muhammad nag ci taabi'i yi jooyal ko noonu mooy Muhammad ibn Sirin ah, nitu yàlla bu màgg boobu al-Ansari mawlahum rahmatullahi alayhi al-Anasi al-Basri rahmatullahi alayhi an an an an ibn Abi Bakra mu jëlee ko ci doomu Abu Bakra di Abdurrahman ibn Abi Bakra rahmatullahi ala al-jamii an abi bakra moom moo ko jëlee ci baayam di abu bakra Nufay ibn al-Haaris radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala zamanu qad istadaara ka hay'ati ka hay'ati yawma ka hay'ati yawma xalaqa as-samaawaati wal arda sanata isnaa ashara shahran léegi kantaal imaamu Muslim rahimahullahu ta'aala kon wax nañ la mu ngi ko ci kitaabul qasaamatu kitaabul qasaamati wala kitaabun alqasaama deux point alqasaama wal muhaaribuun wal qisaas wad diyaat baabu taxliid tahriim ad-dimaa wal amwaal bunt bi nga xam ne moom la suraax taruk diisaayu eh, li nga xam ne mooy xaraamal gu yàlla xaraamal deret yi ak réputation yi der yi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Yahya ibn Habib al-Harithi waaw wa taqaaraba fi al-lafdi qaala mu ne haddathana nettali nañu imaam Muslim Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abu Bakr ibn Abi Shayba ne Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman moom lañ la waxoon da ngay jël baay Yonent mi alayhi salaatu wa salaam ngay jël Abdullah ibn Muhammad <laughs> mooy ibn abi shayba sëriñam bu màgg bi al-kufi al-wasiti al-asl rahmatullah alayhi wa yahya ibn habib al-harisi ak beneen sëriñam di yahya ibn habib al-harisi mu yahya ibn habib al-harisi abu zakariya ash-shaybani al-basri rahimahullahu ta'ala mu ne wa taqaaraba fi al-lafz mooy kaddu yu ñu yi nga xam ne moom lañ utiliser moom la ñu wax bi ñuy nettali hadith bi jege nañu ah mu ne qaala ñu ne haddathana Abdul Wahhab gis nga dikk nañ léegi li ci des yëpp moom xadiis sayna abu euh, imaamul Buxaari bi ñooyaan abu Abdul Wahhab moom muy as-Saqafi mi nga xam ne moom lañ la wax ibn Abdul Majid abu Muhammad rahimahullah an Ayyub wax nañ la as-Sikhtiyani an an ibn Sirin bali an Muhammad la wax mooy ibn Sirin Muhammad ibn Sirin an ibn Abi Bakra mooy Abdurrahman ibn Abi Bakra radiyallahu ta'ala anil jami' an Abi Bakra an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal inna zamana qad istadar bii nii expression bii la imaamul eh, an-Nawawi indi ci Riyadus Salihin muy version bi nga xam ne typiquement bi nga xam ne moom laal imaamu Muslim ibnul Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi daal di indi léegi ginnaaw loolu ci gàttal ñu ñëw ci hadis bi parce que waxoon nañu lu ci bari ah moo taxam luñ ci yàgg insha allah yonent mi alayhi salaatu wasalaam kon eh, Abu Bakra boo am na yenn njàngale yu ñu waxoon ne Abu Bakra boo seetloo xadiis yi yu bari bu nga ko doon nettali keroog bi xew-xew yi amee ci biir jullit ñi comme niñ ko tudde woon ci waaqiatul jamal ak yooyu eh, ak eh, façon xare yu mel noonu moom bu waxoon nañ la bokk na moom ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Mawlana ibn Umar radiyallahu Abdullah ibn Umar radiyallahu anil jami' ñoo jàppoon nag ñun dañuy duñu bokk dara ci xare yi parce que duñu fi nekk di xare eh, eh, ay jullit ay jullit ñuy rey jullit jamais duñu ko def ku nekk rek nga teg ko ci waxu yonent mi alayhi salaam eh, yooyu yooyu Seydina Abu Bakr mi radiyallahu anhu ci contexte yooyu ci la nettalee xadiis yi ah naka noonu xadiis mel nii Mawlana ibn Abbas ak ñu bari saxaaba yi. radiyallahu taala anhum daal nañ koy nettale wax nañ la sànq ñoom Amr ibn Amr ibn Kharija radiyallahu taala anil jamii léegi kon waxoon nañ ci ne dañ ciy xamee ne kon xutba bésub tabaski bi loolu lu ñu lu ñu yoonal la comme ni nga xam ne mooy mazhabu Shafi'iyya yi rahmatullah alayhim voilà que ne lii xatabanaa moom xutba la quoi voilà <laughs> kenn du ne non loolu daa am rek occasionnellement rek daa tombe rek yonent baay saasaam di leeral mbir déedéet xutba la ñooy ñooy ahlul balaa ahlul luqa ñoo gën a xam luqa ñëpp buñ nee xasabanaa xutba la voilà du rek daa taxaw noonu rek wax xutba la te bokk na tamit liñ ciy jànge mooy nit ki boo nekkee boroom xam-xam da war di xerew lu du déglu voilà waaw léegi ak téléphone yu bari yi mënoo ñëw eh, boroom xam-xam bi di jàngale yow nga sëgg ci sa téléphone te loo xam ne mooy li muy jàngale wala loo xam ne ci loolu la jëm mais nga nekk fi di cate di dugg ci kii yi di wax